yàlla laay tàmbalee samay wax ak samay jëf arrahmaani ka di aji yërëm mépp mbindeef ci àddina arrahim ka di aji yërëm jullit bu ko soob ci àllaaxira wasalla yàlla na dolli tedd nga allahu yàlla ala sayidina ci sunu sang muhammadin muhammad wa ala ali ak i ñoñam wasan bi ak i sahabaam wasallamantem dolli ko ak wóolu tasliman ak dolli ko wóolu ñooñ yonte bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ko waxee mooy ñi nga xam ne bokk nañ ci banu xaasim wala banu mutalib te doon ay jullit ñooñu la ñuy ñaanaale bu fekkee sahaaba yi la ñuy wax képp koo xam ne jamono nente ak yonante bi gëm ko te faatu ci ak ngëmam kooku ab sahaaba yi lañ koy wooyee hasbunaa doy nanu allahu yàlla wa niimati amul moroom alwakiilu aji saytu ja mooy aji doy ja yàlla doy nanu te doy na rek loolu lay firi inamal amaalu naka jëf ya bi niyaati nekk na ci yéene ji jëf ji ngay jëf li nga ci yéene rek moo ci am solo soo ko defee te yéenewoo ci dara tam doo ci am dara moo tax lu ab jullit di def war na caa yéene ak jaamu yàlla même lekk ak naan sax soo ci yéenee ak jaamu yàlla daal di ci mën a am ak yoon way na maa li kulli mbi naka ñeel na sépp cem maanawaa la mu yéene lépp loo yéene rek yàlla mën na la koo defal ci sa kaw yéene wa fil xikam yi nekk na ci xikam xikam mooy wax joo xam ne xel mu rafet mu ko dégg nangu ko nee nañ man talaba ku sàkku al amra mbir ma wajada tem farlu wajada mu am ko mbir mu man di doon lu mu jafe-jafe soo ko dee sàkku tëbaa yi rek da nga ko ma sàmm loolu wax la joo xam ne ju jub la wa man xaraa ku fëgg albaaba bunt ba wala jatem soow wala jamu tàbbi bunt boo fa nekkee fëgg taabaay yi da nga mujj ñi ca biir danañ la ubbi ndax da ngay mujj nga lëjal leen ñu ne nañ ko ubbi ndax nu am jàmm kon nag mbir mooy sàkku tëbaay da nga ko ma sàmm wa fiyaa nekk na ci xikam man am saka ku jàpp anil fudóoli walif ay caaxaan odda limeef ko min arbaabil xuquuli mu bokk ci waroom xel ya wax nañ ne ba tey képp koo xam ne loo ko fekk mu koy wax wala mu koy def lu ko amal njariñu àddina wala loolu alaaxira kookoon dañ naan kii ku am xel la waaye du sànq ay waxam du sànq jëfam itam boo fiyaa nekk na ci xikam man koo xam ne laa yusxutu du sànjaloo nafsoo bakkanam laa yurdiidu gërëm loo ràbboo boroomam képp koo xam ne doo teg sa bakkan lu ko naqari ngërëmul yàlla doo ko mën a am ndax ngërëmul yàlla mënee su ko am lu may ginnaaw ab coono na moo tax sëñ bi sax mi ngi naan nabbahatukum mahan xalaa kaddin badaa lii xabla an araari dan mu abada maa ngi leen di yéene coono bu méttee métti ci laa jaar bi ma laataa am ngërëmul yàlla loo xam ne dootuma tàqalikoog moom kon nag ngërëm ku ko bëgg foofu nga sonn wa fiyaa nekk na ci xikam man faala ku jëf macha lu ko soob laxee dana taseeg maasa lu ko naqari képp koo xam ne da ngay seet lu neex sa bakkan dong nga koy def da nga taseeg lu la naqari te doo ko mën a saafara wa fiyaa nekk na ci xikam man laa sama ku taxoog mu jaahada naf si jihaat ak bakkanam faasa mu texe xinda xulóoli ram si fas wàccuk bàmmeelam képp koo xam ne bi nga nekkee ci àdduna sa bakkan lu metti nga koy teg muy xeeti jaamu yàlla yi ñu lay digal saa soo wàccee bàmmeel rek daal di noppal ndax sab coono moom ci àddina dong lay yem boo fiyaa nekk na ci xikam man taaba ko topp ar rasul yonent bi naa la mu am xay rasul ngeen ji laaj képp koo xam daal li yonent bi digle ci nga jaar soo demee yomal xiyaam la nga bëggoon da nga ko am waxaala wax na jaamiwu haasil xikam aji dajal yi la xikam baytan aw bayit waaye dana wuri wenn fii haasal maanaa ci bi la maanaa xikam yi ñu nettali nag ki ko dajale andi na wenn bayit woo xam ne ci maanaa yi la bokk bayit woo mooy wa kullu man saama xanir rasaayili fa innahu yuftiru bil fadaayili wa kullu man képp koo xam ne saama woor na mooy bàyyi na xanir rasaayili wala fi caay-caay mooy xeeti jikko yi nga xam ne lislaam da koo gërëm lawul képp ku ko bàyyi fa innahu nag mu yuftiru dana dog bil fadaayili ci ngëneel soo bàyyi jikko yu ñaaw yooyu suñu borom dana la takkal jikko yu rafet yépp nga yore ko moom la misaal ci kon da nga dog ci ay ngëneel mu baaraku libtidaay lii lu ñu barkeel ak tàmbali la may moonu lintihaa lii lu ñu barkeel ak yam la ni tàmbali bi barkeele ni la mujj gi barkeele wala hoo ñeel na ko aydan ba tey sii da yàlla na dooleef ko faydan ak bëbbal baytun aw bayit aaxar waneen fiyaasal maanaa ci wiile maanaa yan si mu daan nos maanaa xawli say xii maanaam waxi sëriñam ba radi yàlla na gërëm allahu yàlla taala kawe na xanu ci moom am na weneen bayit woo xam ne itam moog li ñoo bokk ay maanaa ci xikam yi la bokk woowu baydo mooy dawlatul baatili nguurug neen saatun wenn waxtu dong lay doon waaye wa dawlatul xaqi nguurug dëgg ila saaxa du dog ba yowmal xiyaam boo faloo daal te ay caaxaan ak i neen moo la fal xam nga ne fal nga du yàgg waaye su fekkee ci dëgg nga falu sag pal doo tàqalikoo moom ba yowmal xiyaam nee na alxaqu dëgg saabitun aji sax la wa amal baatun daal neen wayen xalaa donte kawe na fa saayixun aji naax saay la wa saafin te aji suufe la ak dëgg moom su la falee doo tàqali koog pal ga ndax dëgg rek a sax waaye ak neen moom su la falee ba nga tiim ñëpp itam xamal suuf nga jëm ndax ci naax saay la jëm mu ne bisimilah tudd naa ci turu yàlla tudd naa bisimilah ci tudd turu yàlla laay tàmbalee samay wax ak samay jëf arrahmaani ka di ay jërëm mépp mbindeef ci àddina arrahim ka di ay jërëm jullit bu ko soob ci àllaaxira wasalla yàlla na dolli tedd nga allahu yàlla taala kawe na ala sayidina ci sunu sang muhammadi muhammad wa ali ak ñoñam wa saabi ak saabaam wa salamatem dolli ko góolu tasliman ak dolli góolu xaala wax na ibnu sayxi doomi sëriñam ba ndax jamono yi muy taalif téere bi booba bàyyam moo koy jàngal werdu xaadir tam la ko joxoon mu koy werdu moo tax mu ne doomi sëriñam ndax téere bi ci yim njëkk a taalif la bokk àlla si ka nga xam ne laa yeex ma dul sant fii nag sii ci boppam si was mii ndare tudd wi mu tudd muhammad dara neexu ko ci boppam daal ndare tudde gi ñu ko tudde Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu rek moo ko neex ci boppam loolu xeetu toroxlu la ak wane ne bëgg na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba tax na tudde gi ñu ko tudde Muhammad loolu rek ko neex ci boppam alhamdu mboolem xeeti cant yi li lay aji sax la ñeel yàlla àll si yàlla ma nga xat xatara suturaal na maa ibi samay ayib wakaana te nekk na lii ñeel ma wa nasara te dimbale na ma kon moo ne xeeti cant yépp yàllaa ko jagoo ndax xeeti cant yi ñeent la boo xoolee sabab bi ci yàlla la dellu ndax moo def la sabab ñuy santal moo tax nga naan alhamdu mbooleem xeeti cant yi li laa aji sax la ñeel yàlla mu ne subaanoo yéem naa ak sellam wala soreeral naa ko soreel naa ko lépp lu yëlu ci moom rabban mbir mu muy buur kariman bu di aji tedd boo xam ne jaada tabi na lii ñeel ma bi maa ci loo xam ne xat xaada wommat na li sukri yi jëm ci sant ko maa ngi tudd sellug yàlla mi nga may na ma lu jar ma sant ko woo moom àll si mooy ka nga xam ne jaxala def na xusnal adabi rafeti teggin yux fii muy nëbbu jaxaalatan ak réer wa xubha nasabi ak ñaaw aw askan suñ borom mooy ki nga xam ne moo def teggin yu rafet boo ko defee mën ngaa bañ a xam dara waaye say teggin dañuy defe ne borom xam-xam nga mën ngaa bokk ci askan wu suufee waaye say teggin dana tax ñu bokk boole la ci ñu kawe loolu rek kon jar na sàkku teggin moo tax téere bi kon teggin lañ la ci jàngal waxa sa jagle na ahlal hilmi ñooñ xam-xam wala aadaa bi ak teggin yi bil faw si ca texe ga bi sawaa bi ci jub ga wa sawaa bi ak yool ba sun borom ñi nga xam ne dañoo am xam-xam te boole kooki teggin ñoom ñoo jaar ci jub te la ñuy jëf jëf tam danañ ca am am yool waaye jëf lum rafet rafet ci kaw te boolewu ci teggin doo ca mën a am yool su ma salaat topp xéewal bi salaam nga ànd ko sëlmal raaxin guddi aji yéeg xalal la si yàlla nekk ca ka nga xam ne irtaxaay yéeg na xalal buraax ca kaw al buraax mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax guddik rañaan nga lu mel ni fas la aw fas a ko ëpp waaye mu ëpp mbaam loolee lañ ko andil mu war ca dem baytul maqdis gaawaay ba nag foo ko natt weesu na ko ndax fu mu xool bëtam yem fa rek bu teggee tàkkam tànkam fa koy teg loolu la war kon ba dem baytul maqdis mooy guddig rañaan nga moom rek nag moo ko jegoo ci yonante yi sayidna sun sang addaaye kat aji woote ilal xalaax jëm te bindaa kon bu muy sun borom bi ahsanil adaa bi ci gën jaa rafet ci teggin fil axlaax ci jikko ya yonante bi sallallahu alayhi wasallam mooy woote jëmi ci yàlla waaye woote bépp la ci ëpp maanaam mooy rafeti jikko ndax daf ne bu yistu li utammi ma makaarimal axlaaq dañ maa yebal si ngir jikko yu manqué woon ma mottali ko ba jikko yu rafet yépp daje kon lislaam boole jikko bu rafet daje na ci ndax loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam jóg muhammadin muhammad wa ali ak ñooñu ma as su baax ñi di way jiitu wasan bi ak sahabaami alxaawin ñi di way làq fadlal baax yi ngëneelul aji des kon bi mu ñaanee la yonte bi boole na ci ñoñam boole na ci saaba yi nee nañ ñooñu lu tax mu boole leen ci ndax faas ba too saxal nañ as nusan laabiire bi laa si xaax ci lu dul ŋaayoo is ba nga xamee ne malakoo moom nañ annu foo sa bakkan ya bistir xaax ci jaamuloo ñooy ñi nga xam ne ñoom dañ daan laabirante waaye daa wuñu ko xëccoo ko ŋaayoo ndax dañoo fexe ba yilif seen bakkan fexe ba lépp loo xam ne lu koy jariñ la rek ci lañ koy jaarale mooy def ko ne jaam nga xam ne sa bakkan yilifu la ndax sa bakkan moom bu la yilifee rek ci safaan lay jëme faat la foo sànq nañ al amwaala alal ya bil infaax ci dundle ga bilaa ri ay naa ci lu dul njistalum nit ñi wan nifaax yi naafiq ñoo ñooy ñi nga xam seen alal yépp dañ koo sànq ci dundle ko ci yoonu yàlla te njistaluñ bëgguñ ko ko gis bëgguñ sax ku ko yëg naafiq itam bokku ci ndax naafiq mooy def loo xam ne bokku te li nekk sa xol ñoom lañ daan def da daan dëggu ci ñoom boo wasixoo te dëgërloo nañ bi naa fi ci aji jariñ ja arrasaaxi kadi wërsëlaago wërsëgalaakoon tawakkulan ngir wakkiirlu alay ci moom fel arsaax ci wërsëg ya ba ñuy dund seen alal tam dañoo am confiance seen borom wakkiirlu ci moom ndax yonent suñu borom tabaaraka wa taala moo ne wa maa axla wa maa anfaqtum min shay'in fa huwa yuxlifuhu lépp loo xam da nga ko dund te yàlla tax dan la wutal lu ko gën waaye nag bala ngay dundle da ngay seet li nga xam ne bëgg nga ko nga fab ko joxe waaye li nga amatoo ci soxla mu waxuñu ko ndax lan tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuuna li nga bëgg soxla ko loolu ngay yëkkati joxe ko te jëm yàlla dong tax loo joxe te jëm yàlla tax rek des na la jox loo xam ne jëm yàlla tax ñu jox la mu ne kaanoo nekkoon nañ kon ñoom sawintilaaxi di bu woroomuk boy ilal uxraa jëm ci àllaaxira is ba nga xam ne waajihoo jàmmaarloo nañoo ak dara te wujj wa te wujj àllaaxira mooy àddina bi talaax ca passé ma moom daal dafa mel ñaari soxna lay moo am àllaaxira soxna la àddina soxna la ku yor ñaari soxna nag mu fase benn bi mooy àddina ànd ak benn bi muy àllaaxira kon bu ñu nekk ci àddina dañ fee nekk di jëf loo xam ne da leen di jëriñ ci àllaaxira waaye nekkuwuñ fi di jëf loo xam ne ci àddina dong la leen amal njëriñ kon lépp lu ñuy def daal ña ngi koy sédd bis pénc moo tax kon dafa mel ni fase nañ àddina ànd ak àllaaxira dong lam yetru koo mësuñoo bàyyi li gonrin ngir tiit aw imlaaxi wala ak ñàkk am ra ndigal minal mu dabbiri bi tukkee ci aji dogal ji alxalaax ka di bindaakun mësuñoo tiit ragal ku leen rey wala ragaluk ñàkk tiit mësta tax ñu bañ a xeexi ragaluk ñàkk mësta tee ñuy dund seen alal lépp loo xam daal ndigal la bu dee da leen digal ñu xeexi tiit du leen tee xeexi bu ñu leen digalee ñu war a dundle seen alal ragaluk ñàkk du tee ñu dundle seen alal bali fi nekk sabatoo sax nañ fil am ca ndigal la bil aswaax ànd ak sopp ya lam yul yi mësu leen a soxlaal xan walif ndigal la xinal aswaaxe koomum jaya koom ma ñuy am ca marché ya du leen tee jëfi ndigal kon maanaam daal ndigal li buñ koy def dañ ciy boole ak bëgg ko def nag jëf nag ja ci gën mooy jëf joo xam da ngaa booleeg sopp ko mooy tax la nga ca war a def lépp nga def kon ndigal li moom dañ koy def boole koog sopp ko waaye maanaam bëgg koom ca marché ba du tax ñu noddu tisbaar ñu bañ a julli ji ci jàkka ja loo bëgg-bëgg bénéfice buñ noddee da ngaa war a ub sa biti dem julli ji looy def lu mu mën di doon su suñ noddee da nga ko war a bàyyi dem julli ji ba noppi doo ko àggale su fekkee jullit bu wér ak jullit nga wa kasafoo wuññi nañ du junnatal aafaaxi lëndëmi gox ya bi la ilmi ci xam-xam wal xamali ak jëfe waluy faaxi akuk dëppoo kon lëndën lëndëmi kéefar yi nga xam ne moo amoon ci gox yi leen wër yëpp niñ ko leerale mooy xam-xam ak jëfe la nga xam fexe ba dëppoo nekk benn te nekk benn di yëf loo xam ne moom la lislaam digle bàyyi loo xam ne moom la lislaam tere mu ne akrim kaawtee fi tedd nga wala nga yéem naa lu gën a tedd bihim ci ñoom min saadatin ci ay sang mussaaxin ñu di way ñaw aasoo làq nañ alxalaawata neexu jaamu yàlla ga minal masaaxi ca mos ga ñoom bañ mosee jaamu yàlla rek jaamu yàlla ga dafa daal di neex ci ñoom nga xam ne buñ koy def du ànd ak ub sànja xalim yàlla nekk ñoom ridan ngërëm ulaaxi danaa taseeg bii ci sababu ngërëm la man ka nga xam ne mu yonante bi ihtawaa làq na siyaadatal itlaaxi Cangug joyal ga moo siyaadatan mutlaxatan nga xam ne ñëpp mooy seenub sang loolu mooy cangug joyal nga ne xàjji wuñ kenn ñëpp mooy seenub sang kon mu ne yàlla nañ am ngërëm loo xam ne ci sababu ngërëm loolee man itam danaa ci amee danaa ci mën a taseeg yonante bi sallallahu alayhi wasallam muhammadin muhammad salla yàlla doon li tedd nga xale ci moom albaaxi yàlla may aji des wa ali ak ñoñam ña wa sahbi ak sahabaam ya al atbaax ña di déele Déele mooy lu mel ni lu tegaloo. Xam nga ne Sahaaba yi gënante nañ ndax ñi nga xam ne ñoo fekke Badar ñoo gën ña ca des noonu lañ ko toftalante ginnaaw Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tam bu fi jógee Abuu Bakrin Siddiq moo ci gën ginnaaw bu Seydina Umar ginnaaw bu Seydina Usmaan ginnaaw bu Seydina Ali doog cee teg juróom benn yi nga xam ne ñoo mottali al-ashral mubassara bil janna xaasaa yëgal ne wa inni naka man al yawma tey soo ijaabatin boroomuk tontu laa baadal muridiina lenn ci taalibe yi sawil inaabati ña di woroomu mokk mooy ñi nga xam dañuy dellu ci tuub ñoo sàkk woon ci moom muy def téere bi kon nag ñoom lay tontu ndax nee na xattala boo sàkku nañ nas man aw way xawaa làq na te addu ban ak teggiinu dañoo bëggoon ku leen defal way woo xam daal danañ ci mën a jàngi teggiin leetaa da ba ngir danañ teggiinu wasaakate loolee teggiinu kat waje ba war na is ngir kullu man képp koo xam ne raama sàkku na ittibaa topp yonante bi bi xayri yi ci ludul ànd ak i teggin fa inoo naka moom yuxramu def na ko xañ fawsan ak texe wantifaa akuk jariñu ndax mbooleem lu yonante bi indi ci xeeti jaamu yàlla bala nga caa mën a jariñu fokk nga boole kooki teggin woote moom teggin fi daare ni ci ñaari kër yi muy àddina ak alaxira xayru kan si mooy ngën ji am koom wa xayru maate mooy ngën ji loo xam ne intas sa tedde na Bihi ci moom suu issi boroom ug teddnga lépp lu waay di sàkkoo teddnga sàkkoo ko ci ay teggin moo ko gën li annahoo ngir naka moom teggin al munawwirul janaani mooy aji leeral ji xol bi kamaa yu xarib naka lay jegeele aji tegginu ji ilal jinaani jëme ko ci àjjana ya teggin kon day leeral xol day jegeel nit ki àjjana ndax mooy tax jëf ja mu am ca tiyaaba joo xam ne ca sababu tiyaaba boobee lañ koy yóbbu àjjana wayoo jib moom teggin dana waral almadaxa tagg wa ladal jiiraani fas maas ga kamaa yu baax yi du niki muy soreele xanin niiraani walif sawara ya teggin itam dana tax say moroom yi nga jamonanteel di la tagg diwoo ko bari teggin bu ko dee lu ñuy def lu ne danañ la ca bàyyi xel yu ñaaw yu ne dañ la ko rusa def ngir say teggin ni ki noonu tam kon dana soril sawara ndax bu ko defee kon ginnaaw yaa ngi ami teggin di def jëf ju baax ku jege àjjana ku ne sori nga sawara biñ ma sàkkoo nag way woo xam day ami teggin te ma gis ne teggi nii la ami njariñ fa xumtu jóg naa musrihan mbir mu may aji gaaw ilal jawaabi jëm ca tontu ba waar taji te danaa yaakaar arrida ngërëmul yàlla maa sawaa bi ànd ak tuyaaba ja madd moonuhoo li mu làmboo moom way wi nasrul wali yi weesaru wàlli yu weesar mooy taalif boo xam ne dañ ko defut ay way moom la fab di ko wayaat alxaaj yi noonu la tudd alwaliyul xaaj yi waarta di te danaa yaakaar bii ci way wa xadaa alhaaji fajub aajo yaakaar naan daal way wi lépp lu aju ciy teggin ku ko ci seet sa aajo dana ci faju li jam yi ngirug booleem maax tisaarin ànd akuk gàtt julla maa xëf ju la nga xam ne faraxaw a tàqalee woon na ko xëf ju mooy la ëpp ca la nga xam ne faraxaw a tàqalee woon na ko almusannifoona way taalif ña alxudamaa u ñi di way jiitu ndax daal boo ko xoolee li ëpp ci ñu jiitu woon lañ tasaare woon dama koo boole def ko ci benn téere kon nag boo ko xoolee sa aajo dana ci mën a faju ci li nga sàkkoon jay teggin te da ngay xam ne tam ukuluma lépp loo xam ne xal la néew na bil iktifaay ànd akuk doy xayru moo gën minal kasiri ci aji bari silanaay juy borom coono lépp loo xam ne daal baat yi bariwut waaye maanaam a bari na na bala nga soxla lépp nga ci gën ma ngi ci biir moo gën lu bari loo xam ne bala nga caa mën a jariñu da nga ci sonn coono bu baree bari kon nag nazamtoo way naa ko nazman muy way woo xam ne xawaa làq na almanafia njariñ ya Dénk naa leen di leen dénkati ngir feddli ko ngeen jàppe ko bu baax moo tax mu ne summa aleykum topp dénkaat naa leen bisal jawaab yi ci bile tontu ndax fii nekk na ci minal axlaaxi ci ay jikko yu rafet wal aadaa bi ak i teggin maa loo xam ne sa yàqoodukum xalsed na leen a wommat ila sawaa bi jëm ca jubga fii nekk na ci minal irshaadi ci ak gindee wal ifaadati akuk jariñe maa loo xam ne laa yemal du toqi ñu ci moom sa woo iraadat ni waroomu nameel képp ku bëgg lu baax daal waye du la sàppi waye stawi dana yemoo mubtadiun aji tàmbali wa muntahin ak aji yem fii na fii ci njariñam wa xayrooti aw yiwam itam laayante yi du yem kuy doog a tàmbali jàng di sàkku teggin ak ku jàng ba noppi ñoom ñëpp mën nañ cee jariñu ndax li ci nekk ci aw yiw du jeex is ngir xat xawaa làq na Kayfiyatal wusooli melow àgg ga li ahsanil axlaaxi ñeel gën jaa rafeti jikko ya wal maamooli ak lu ñuy mébét la mooy lu ñu yaakaar la li tax njariñ li du jeex mooy melo wa ngay jaar ba àgg ci jikko yi gën a mat te nga gënoon koo mébét melo wa ngay jaar nekk na ci téere bi samaytoo tudde naa ko nax ja xadaa il xaaji ngirum pajug aajo fii hasdi sarhi sayxinaa ci góob mbayum sunu sëriñ ad dalhaajii kay koo jug dalhaajii kon noonu la tudde téere bi nax ju xadaa il haaji yoon wi ngay jaar ba sa aajo faju wallaaha yàlla rabbi kay sama borom asalu danaa ko ñaan at taxabulan nangu ga bi fadli ci ngëneelam waa an yoo timma ak mu matal alhamala jëf ja sun borom maa ngi koy ñaan ci ngëneelam mu nangul ma liggéey bi te matal jëf ji Wa an yakoona ak mu nekk kasmihii nikiw turam fa yuslihu ba dana yéwénal ahwaala man mbiri koo xam ne yaqra'uhoo dana ko jàng fa yuflihu ba dana texe maa ngi ñaan sun boroom tam téere bi dëppoo ak niñ ko tudde ba képp koo xam ne jàng nga ko sun boroom yéwénal say mbir bu ko defee nga texe wa an yu'idhanii ak mu musal ma mina riyaay ci njistal wal oj bi ak aaw bil muxtaare ca darajay kuñ tànn ka si liwaay kay borom drapeau ba nga xam ne moom la ñuy tuddee liwaaul hamd nga xam ne bu yomal xiyaamee ku bëgg am ker ca ron drapeau ba mooy nga koy amee kon suñ borom na ko musal ci njistal mooy di def loo xam ne xam naa sax ngir yàlla waaye ngir nit ñi tam bokk na ci bu ko defee yàlla bàyyee la ko yàgg nit ñi ndax yàlla nungul ko ko booleeg lenn aaw nag mooy loo def naw ko defe ne la nga war a def lépp def nga ko te fekk genn wàll defoo ko loola dana tax a tàyyeel wa min siwaahuma ak yu lu dul ñoom ñaar minan rasaayil ci ay caay-caay waa ne joode ak mu tabe lie ñeel ma bil fadaayil ci ngënil yi ni ma musloo ci njistal ak aaw itam maa ngi muslu ci yeneen xeeti caay-caay ci des yëpp te ñaan suñu borom xeeti jikko yu gën yëpp mu tabe ko may ma ko wa an wi zani ak musal ma taala kawe na abadan faw min charri iblis ci ayu iblis allasi ka nga xam ne tamarrada féttéerlu na sun borom tam maa ngi koy ñaan mu musal ma ci ayu iblis mi nga xam ne dafa féttéerlu te fas yéene képp ku nekk ci lu baax mu dox sa digganteeg loolee ba doo ko am wa charri ma ak ayu loo xam ne xalaxa bind na ko fi lardi ci suuf wa ma ak loo xam ne xalax bind na ko fi sama ci asamaan wa ma ak loo xam ne baynahuma nekk na diggante suuf ak asamaan ayu lépp lu mu bind ci suuf wala ci asamaan wala lu nekk ci diggante bi maa ngi ñaan suñu borom musal ma ci waa nee jooda ak mu tabe liyee ñeel ma bi tibaay xayril wala ci topp ngën ji mindéef al mustafay kadi ku ñu tinuloo al mutaa kadi ku ñu topp suñu borom te maa ngi ñaan mu tabe may ma mën a topp yonente bi nga xam ne moom la ñuy ramuloo te moom la ñu war a topp baada salaat yi ginnaaw dollig teraala teralam alay ci moom bi salaam ànd ak dollig wóolu wa aalihi ak ñoñam wa saabi ak saabaam ya bilan fi saam ci lu dul dog xonaa fii intahat yam na tarjumatul kitaab yi tarjumaani téere bi li nga xam ne moom lay jiital balaa wax li ko tax a jóg loolu mooy tarjumaan ji loolu jeex na nag fal aana léegi an sarif danaa wëlbatiku lil aada bi ñu ca teggin ya ndax xam nga téere bi jàngalee teggin moo ko tax a jóg mu ne aqulu danaa wax kay ansima ngir man nas nas mooy way maa la nga xam xat nasara wesar na ko wesar mooy wax joo xam ne duy way ku ko wesaroon asayxu sëriñ ba ahmadu la tudd allasi ka nga xam te baxara géeju na ci xam-xam kon bu ma ko dee way dama naan yaa maxsara tullaa bi yéen mboolem taalibe yi Isma oo déglu leen mi neye mu tukkee ci man nasiihatan ak laabire goo xam ne tadd faw dana jiñ xan kum walif leen shaqaan ak texee di déglu leen ma jox leen laabire goo xam ne képp ku ko ci topp dana dox sa digganteeg texee di nasiihatan ak laabire la làkkum ñeel leen li wàcce laay ngir jëmmi yàlla ja tan bi kulli xaafilin yeete gépp aji sàggan la wasaayin ak aji jamaj maa ngi koy def daal ngir jëmmi yàlla képp ku sàggan wala nga fàtte la nga waroon a nekk danañ la yee ba nga delluwaat ci kon ma daal ne nag tariixatul adabi yoonu teggin wa ci gën a gaaw te gën caa gàtt mooy rahmatu saxiir mooy yërëm ndaw kal abi ni ki baayam wal ummi ak yaayam gone da nga koy yërëm ni ko ndeyam ak baayam di yërëmi wa tawxiirul kabir ak wekk mag foo fekk mag ginnaaw moo la mag rek nga wekk ko wekk mooy fonk ko wa jaalu mislika ak def sam kem koo xam ne yéen a tolloo ay at kanaf si ka ni sa jëmm sa waa ngir ngir ngeen di way yemoo nga def ko ne sa bopp rek loo bëggal sa bopp bëggal ko lu ni mel loo bañal sa bopp bañal ko lu ni mel nga def ko nag li wacce xaalixin ngir jëmmi aji bind joo xam ne istawaa yemoo na alal xas ci kaw aras nga def ko ngir jëmmi yàlla ji yërëm gi nga yërëm gone gi ak fonk gi ngay fonk mag mi ak sa moroom nga def ne sa bopp da nga koy def te jëm yàlla tax yaani li mu jublu ana tariixatal adabi naka yoonu teggin antarxama mooy nga yërëm asaxiira aji ndawe ja watakoona te nga nekk lawoo ñeel ko kal abi ni ki baay ashafiix bu di aji yërëm wal ummi ak yaay arrahimati bu di aji yërëm watu waxira te nga wekk alkabiira aji magi ja wayin kaana doonte mag ma dafa nekk abdan dib jaam habashiyan bu di ko jug bàmbara jaam boo xam ne xeet wam bokk mën naa am sax manees na koo xeeb waaye habaseen bàmbara lañ ko daan firee waaye mooy ñi dëkk Éthiopie mën naa am bàmbara yi dañ faa gën a bari waaye mag ñi moom habaseen ko jug bàmbara lañ ko daan firee doonte ko jug bàmbara la sax ginnaaw moo la mag rek da nga ko war a wekk waan taj xala ak nga def mislaka sam kem kanaf si ka ni ni ki sa jëmm sa waa mbir mu ñu way yemoo li wacci laay ngir jëm yàlla alkarim ka di aji tedd waalam xamal ne bi anal adaba ci naka teggin siinatul aalimi mooy waajtaayu aji xam wal mutaxallimi ak aji xamlu boroom xam-xam bu bëggee waaj teggin lay waaje kii xamlu tam bu bëggee waaj teggin lay waaje wa xiliyatul aqili mooy takkaayul aji xellu tam wal mutaxallimi ak aji lewet lewetlu boroom xel tam mooy takkaayam kiy jànguk lewet tam mooy takkaayam Woowu moom teggin rasul axlaaxi mooy boppi jikko ya wa man xalaa ku wéet minu ciy teggin na xam ne faxat taatala yuqóolu na yuqóolu mooy ñàkka yor takkaay lu nekk ci baat ni muy ñaawe ci jigéen bu ko yurut ku yuruti teggin tam noonu la sëy diine yi ñaawe wata battalata neenu na wasaara mu daal di mujj baxiidan te ku ñu bañ ilal xalxi jëm ci mbindeef yi wal xaalix ak aji bind ji bu yuruti teggin nag sun borom moo koy njëkkam bañ taraa da nga gis fii ci moom rusdoo ak njubam bokk na ci teggintam lépp loo xam ne luy jariñ nit la di ko tax a jaar ci siraatu mustaqim nga laa biire ko ko wax ko ko te yàlla tax loolu ci teggin la bokk waan laa taraa ak nga bañ a gis li naf si ka ñeel sa jëmm àqan àq xalaa ahadin ci kenn bokk na ci teggintam koo gis defal ne jàppal ne yaa ko war a defal waaye moom warul laa defal ameelu la jenn àq da nga jàpp ne yaa ko ameel àq wa annaka ak naka yow lasta déet mustaxiqan ngay aji yeyoo ni sëy ñeel dara mina tanzimi ci màggal bul jàpp ne yow kenn dalaa war a màggal koo gis defeel ne yaa ko war a màggal kama asaar naka la junje ilay jëm ci moom bi xawle yi ci waxam ja mu ne farxam yërëmal saxiiran aji ndaw laa takun bul nekk mu daxiran di aji denc xanhu walif ko layaadan dara min nasihatin ci laabiré goo xam ne taraa da nga gis fiihaa ca laabiré ga rusdan ak njub lëfoo ñeel ko na nga yërëm ndaw lépp loo xam ne ak laabiré la boo ko laabiré man caa jaare ba jub bu ko denc lépp na nga ko ko laabiré Wa waxir te wegal alkabiira aji mag ja walaw raaytoo doonte gis nga ko daxiifan muy aji néew doole wa xaqiir tey aji xeebu mag soo ko gisee lum néew néew doole ak lum xeebu xeebu na nga ko weg wa min tàddu bi ka te bokk na ci sag teggiinu an laa tandura nga bañ a seet xàqan àq li nafsika ñeel sa jëmm xalaa sax sin ci jëmm joo xam ne taraa da nga ko gis bokk na ci teggin daal jëmm joo gis jàppal ne yaa ko ameel àq waaye moom ameelu la benn àq wa antara ak nga gis annaka naka yow lasta mustaniq déet ngay aji yeeyoo say an dara mina tanzimi ci màggal mi man ca ka nga xam ne xad yamix sopp na koo gis daal jàppal ne yaa ko war a màggal waaye yow kenn wuru laa màggal kon da ngaa war a dëkkee toroxlu bal li fi nekk intabiri xalamal al aadaaba teggin ya min nafsika mu tukkee ci sa jëmm walaatu taaliban te bul sàkku bii ca teggin ya al asaba àndandoo ya jàppal na tegginu jëm ci nit yow la war waaye kenn wërta tegginu jëm ci yow wakkul nekkal maan naa si ànd ak nit ñi jameen boole seen daanaka diirub sa jamono kamaatuhi bu nit ngay soppee an yëkkoonu ñu nekk maaka ànd ak yow na ngay ànd ak nit ñi di def ak ñoom noo xam ne noonu nga bëgg ku ko àndee yow def koog yow Loo bëggal sa bopp rekk na nga ko bëggal nit ñi, loo bañal sa bopp nga bañal leen ko. Ya'nii li mu ci jublu, anna min na hus anna min husnil adabi naka bokk na ci rafeti teggin an ta'tabira nga xalam mooy nga considérer maa loo xam ne huwa moom al adab mooy teggin ya nga koy xalam mu nafsika min nafsika mu tukkee ci sa jëmm lépp lu di teggin daal jàpp ne yow la war yaa ko war a defal nit ñi loolu mooy teggin yu mat wala tutaali te bul sàkku bihi ca teggin ya xayraka ku dul yow wa anta kon ak nga nekk maa jëmi naa si ànd ak mboolem nit ñi kama tuhibbu ni ki ngay soppe an yëkkoonu ñu nekk maa ka ànd ak yow ni nga bëgg ñu ànde kook yow na ngay fexe ba di ko ànd ak nit ñi waaye loo bëggal sa bopp nga bëggal leen ko loo bañal sa bopp nga bañal leen ko waraaxi sàmmoonteel ak xàqasil jilaali àqi borom màgg alxaadir kay aji àttan fiihim ci ñoom bindéef yi li wàcc yi ngir jëmmi yàlla ka xawli saahiri ni ki waxe waykat ba bindéef yi da ngay sàmmoon teeg ñoom àq yàlla ngir te def ko te jëmmi yàlla dong tax yax ni li mu jublu ana min husnil adabi naka bokk na ci rafeti teggin entourage nga sàmmoon teeg fil xalxi ci bindéef yi xàq xaali xiim àqi aji bind seen jàlla màgg na waalaateem kawe Waxxir wegal kabiirahumoo aji mag seen warham yërëmal saxiirahumoo aji ndaw li seen waraay te nga sàmmonteeg fii kulli xalxin ci mépp mbindeef àq man àq ka nga xam ne xalaxahoo bind na ko te xool leen bëtub ñeewante ak bëtub yërmande ku ca doon mag na nga ko wekk fonk ko ku ca doon gone na nga ko yërëm mbindeef mu ne na nga cay sàmm àq yàlla ma nga xam ne moo ko bind te xam nga ne yàlla deful dara ngir fo kon nag na nga ci sàmm àq joojee wa fil hadis nekk na ci hadis laa tasaalu du dañ ummat yi samaw xeet bi xëyrin di nekk ci yiw maadaama féeg sax na saxiruha ndaw seen yu waxiru di wekk kabiruha mag seen wa kabiruha te mag seen yarxamu di yërëm saxiruha ndaw seen hadis ba nee na xeetu lislaam duñ deñ di nekk ci yiw féeg gone ya ña ngay wekk mag ña mag ña di yërëm gone ya ku nekkal kon sa tisaayin di boroom roy bi hudal aimati ci jubub kilifa ya radi yàlla na gërëm allaahu yàlla taala kawe na xànnum ci ñoom fa tuxtadaa ba dee fi lay gindi na nga roy ci li fi gaañu baax yi bàyyi woon mu dig jub boo ko defee da nga gindi ko falaatu jaalis te bu jekk xaaleeg man koo xam ne yëkkoon daa nekk ak bara di gën a mag min ka ci yow bilaa daruratin ci lu dul lor koo xam ne daal moo la ëpp ay at bul bokk ak moom toog ci kaw ab lal wala toog ci genn lal te amoo ca lor kama tara ni nga xam ne da nga ko gis misla taallumin kem xam lu fekkee genn lal too fi nekk nga ñëw toog ci wetam di jàng kooku loru la wa sukk naa ak dëkk bu fekkee da ngeen dëkk bokk lal bu ngeen di fanaan man ngeen a bokk fanaan aw maas wala dund ngeen bokk ndab lu ngeen di sukk genn laltu lañ fi teg yéen a koy bokk walaatu jaalis waaye bul jekki xaale maa ànd ak moom faw xal firaasi ca kaw lal ba jekki xaale gi ngay jekki xaale ak moom te xam ne loro ko waral mooy lu mel ni ngeen bokk di jàng mu mag la ngeen bokk fu ngeen di toog wala ngeen bokk dëkk bokk fu ngeen di fanaan wala bokk fu ngeen toog di lekk waaye toog ci kaw ab lal moom bu ko def te loru te loru woo ci soo ci loroo nag ba toog ci kaw itam dafa am nooy toogee moo tax mu ne faay suma jaala soo foofu jekki xaaleeg moom fa jaali su na nga jekki xaaleeg moom bi waxaarin ci wekk saa sakinati mbir mu ngay boromuk dal maati xaarin ànd ko xeebu da ngay toog nojj ba ñu nekk di juut juuti wa bi rasaanat ak ci ñoŋ nga dal ba ñu nekk yëngutu wala tajlis te bul jekki mu laa xam di aji taqoog la ko ñeel ko bul dem ba taq ci moom da nga koy xaw a sori tuuti wan ko ne ko fonk naa la aw wala ngay jekki hinda wàcc yi fas xar kanamam bul toog ci njëm mooy li ñu naan toog ci sama xel wala tamu def te bul tàllal na woo ci wàllam waxay yeew sama mbokk rijji la ko sa tànk boo toogee ci kanamam tam bul fàllan say tànk jëmale ko ci moom in tajlis saa njéem da nga jekki waxuddate dammal xaan hu walif ko tarfaka sab gis da ngay yuur wan ko ne ko dama laa wormaal ba doo nekk di ko xool ak xoolaat rek yax ni li mu jublu an na min xusnil adabi naka bokk na ci rafetu teggin an laatu jaari sa nga bañ a jekki xaaleeg man koo xam ne huwa moom ak baru moo gën a mag min ka ci yow illaa li daruratin ndara ñeel lor min taallu min ci xamlu aw mahasin wala ab dund aw sukk naa wala dëkkukaay wa nawi saalika ay niroog yooyu Mu ne bokk na ci rafeti teggin ku la mag nga bañ a toog ak moom lu may booy toog ak moom lor mooy tax nga toog ak moom ni ki fa ngeen jànge benn laltoo fa nekk ngeen bokk ko wala fi ngeen bokk di dund laltu ngeen bokk ci suuf wala fa ngeen dëkk ngeen bokk lal bu ngeen di fanaan nga xam ne da nga caa loru moo tax nga bokk ko ak moom way saa jaalastoo te njéem jekki xaale nga ak moom fa jaalisu na nga jekki xaale ak moom bi sakinatin ci dal wa waqaarin akuk wegu wa rasaanatin akuk ñoŋ ñoŋ moog wegu benn lañu rek boo mënta ñàkk a toog ak moom nag boo toogee ak moom na nga toog ànd akuk dal akuk wegeel te ne dégg wala taj li sibul jekki xindawa ci fas xar kanamam aw mu laa si xan wala ngay aji taqaloog lawoo ñeel ko aw tamut da wala ngay tàllal rëjji la ka sa tànk naawoo ci wàllam te bul jekki tam ci njëam wala nga jekki taq ci moom wala ngay tàllal say tànk di ko jëmale ci moom wa xudda dammal tarfaka sab gis xanu walif ko wala tukasir te bul baril al iltifaata geesu min xëyri xaajatin ci lu dul aajo fay noo naka moom min alaamatil jahli bokk na ci màndargay réer mu ne tam na ngay damm sab gis bul nekk di ko xool foo toll bul nekk tam di geesu te suxlu woo geesu ndax geesu bari boo xam ne yittewoo ko ci màndargam réer la bokk waxat xaala wax na allahu yàlla taala kawe na xul waxal yow yonent bi lil muminin ñeel way gëm ñi yaxuddu ñu damm min absaarim seenub gis suñ borom tam wax na ne yonent bi na nga wax ñi gëm ne nañuy damm seenub gis te bañ a nekk di wéer wéer di xool loo xam ne amuñ ci soxla way lay ci moom asaara junj na bi xawli yi ci waxam ja shaahirun ab woykat innaka naka yow falaa takun bul nekk mu jiilan di aji wëndeel tarfaka sab gis daxran diirub jamono mu ne kon bul bari liggéey su te amoo solo fenn fu ne nga wéer wéeri fa ndax loolu màndargam réer la te itam alxuraan waxoon nañ ci ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxal ñu gëm na leen nañuy damm seenu gis kon nag na nga topp ndigalul yàlla te itam hadis bi ci kanam danañ ci wax ne inna rajula ba hadis bi àgg ak waykat boobu nga xam ne danañ nett li way yi nga xam ne wax na ko moom itam ci damm ab gis bañ a nekk di wëndeel sab gis yaa ni li mu jublu annaka naka yow waajibun aji war la alayka ci yow an tamtasi la nga topp maa la nga xam ne amaraka digal na la bii ci moom ràbb ko sa boroom min xaddil basari ci damm ab gis li anna fil hadis ngir naka nekk ci hadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam anna rasulallahi naka yonent bi yàlla ba sala yàlla dolli tedd nga àlli allahu yàlla àlli ci moom wasallama dem dolli ko wóolu hadis ba dafa wax ne xaala wax na inna rajula naka waaja la yanduru dana xool an nadarata xoolin boo xam ne yan xalu dana yàqoo bii ci moom xal boo ab xolam kama yan xalu ni ki mu yàqoo al adimu der ba fit di baaxi ci lexule ga laa yen tafi déet muy jariñu bii ci moom abadan fàww yonent bi nee nit mën naa xool xoolin boo xam ne ab xolam da cay doxe yàqu ni nga xamee ne aw der bu yàggee ci mbànd moomu nga xam ne moom lañ koy léexundee day mujj nëb ba yàqu dootuñu ca mën a jariñu moom itam xolam boobee noonu lay mel moo tax xool yi kon mat naa wattandiku waxaala wax na ashaayiru waykat ba Wa innaka naka yaw in arsalta ñeem boyal nga mooy yebal nga tarfaka sab gis raaidan muy aji wëri li xalbika ñeel sab xol yawman bis at abatka dana la sonal al manaaziru xool ya raayta da nga gis àll si loo xam ne laa kullahoo déet léppam anta yow xaadiru ngay aji atan xale yi ci moom wala anta te déet yow saabiru ngay aji muñ an baax di ci lennam waykat ba dafa wax ne soo yebalee sab gis muy wëri lu mu gis sab xol xeemeem ko da nga gis lu la sonal ba tàyyi te mën naa am lépp doo ko mën a am te doo ci mën a muñ lenn bu ko defee coono daal di am mënoo ko am mënoo ko muñ bu amee rek coono daal di dugg kon nag da ngay damm sab gis moo lay noppal waxaala wax na aaxaru kaneen lay sa sujaaw di jàmbaar ja àll si muy ka nga xam ne yax mi dana aar fawaari soo ay gawaram gawar mooy ñiy war fas yi di xeexi yow ma tihaani bisu dëbbanteb xeej ba mooy bis bi ñuy jamante xeej isaamal xar bu njeem xare ba tas taxilu dana tàkk laakin na man waaye ka nga xam ne xadda damm na tarfan ab gis aw sanaa wala mu lem xadama ndëggu xanil mahaas yi walif mooy yàlla yi fasaaka kookee alfaarisu mooy gawar ba albatalu koy jàmbaar waykat ba dafa wax ne du ceegiru jàmbaar mooy koo xam ne bis bu xeex amee gawar yim àndal yëpp da leen di mën a xeexaale ba aar leen kooku di jàmbaar ndax kooku am doole man nga ko te amu fit waaye jàmbaar dëgg-dëgg mooy koo xam ne day damm ab gisam ba du xool loo xam da koy sonal ab tam tànkam itam dana dox digganteem ak mooy yàlla nee na kooku mooy dëgg-dëgg jàmbaar walaatu kasirte bul baril xay sukkunte foo fi nekk allahoo po waddax kaag ree maa taxarukin ànd akuk yëngutu walaxoo ak i neen wala iqtiraaba ak baj-baji wa tataawul ak yu xamtiku ilaa tatalloin jëm ci yër xalaa xafiin ci aji nëbbu mos jëlaa mbirum mu muy lu ñu joyal nee na bul dëkkee daal foo toll di fo ak ree ju bari ak a yëngatu ak nekki neen ak a baj-baji ak lépp lu ñu aj nga yu xamti di ko xool lu mu mën a doon nag ginnaaw dañ koo nëbb rek bu ko jéem a xam fay noo naka moom alaamatu tey si mooy màndargam tooy Tooy mooy gàttum xel ba daa feeñ na wa xifatul xaqli ak woyefum am xel li man ñeel koo xam ne temps wada tàmm na ko nee na loolu po mu bari ak reeju bari ak yëngatu bu bari ak baj-baji ak luñ denc nga bëgg xam lu mu doon ku boroom xel mu manqué rek moo koy def ba ku nekkal la dal majlis fa jataay ba saakinal jasadi di aji dal ji aw yaram wala simi te taqool ak asumta noppi bi inraarin ànd ak dëddu wax joo xam ne amul njariñ tufat kon def na la jariñ soo nekkee ci jataay daal na nga tak toogin wu dal te nga ne cell lu dul wax ju am njariñ was bir muñal ala sat bi ca saaga ya wala ca ŋàññ ya wala tujub te bul tontu ahadan kenn wa kun wax nekkal kama xaala naka la waxe al adib waykat ba ne wala xat dana indi way wi ci kanam kon daal ku la xas wala mu saaga la muñal te bu ko tontu Noonee waykat bi waxe woon wala xat amurru ba way wa àgg na nga mel noona rekk is ngir a tasaabubu saagaante wala ŋàññante maa takaasubi ànd ak weddeente min aqbail xisaali bokk na ci gën jaa ñaawi jikko yi kat tadaarubi niki dóorante kon daal saagaante ak weddeente ak a dóorante ci jikko yi gën a ñaaw la bokk moo tax war nga ko wattandiku wa kasaratu daxki bari ree tumiitu dana rey alxal ba xool ba fa xali la néewalal ad dahka ree turdi kon da nga gërëmloo ar rabba buur ba ree ju bari day rey ab xol kon nag na nga néewal say ree ngir nga am ngërëmul yàlla xol bu dee nag nañ koy màndargale mooy maanaam da dul amati leeru ngëm yàlla dootu mën a waarooti itam bay mën a jariñu ci liñ koy waar loolu kon day tegtal ne xolam dafa dee te loolu ree ju bari da koy indi yaa ni li mu jublu ana minal adabi naka bokk na ci teggin almardi jëri ju ñu gërëm an laa tuksira nga bañ a baril allahu wa po wa daxaka ak ree wallax wa ak ay neen wal ittiraaba ak baj-baji wa taxarruka ak yëngutu wa tataawulu ak gudd guddlu mooy yuqamtiku li tatal li tattaliha ngir nga yër alaamaa ci la nga xafee nëbbu na fay noo naka moom min alaamati tey si bokk na ci mandargam tooy wa xifatil xaqli ak wayef am xel nee na bokk na ci teggi ni nga xam daal gërëm loo nañ ko bul bari lum pox bul bari ree bul bari nekk ci loo xam ne amul benn njariñ wala foo toll di juut juuti ak a yëngutu lépp luñ aj nga yoqamti ku bëgg xam la ci nekk lu mu doon wala ku denc yëfam nga bëgg xam lu mu doon loolu lépp màndargam tooy la ak xel mu woyof wa ku nekkal saakinan di aji dal maa dumta féeg sax nga fil majlis ci jotaay ba mu laasima sumti mbir mu ngay aji taqoog ak noppi illaa an tus ala ndaray bu laajee fat la han cheyin ci lëf bu ko dee fatujee ba da nga tontu han hu ca loolee bi xaf di sawtin ci woyofu kàddu aw tax taaje wala ngay aaje woo bopp ila suwaali jëm cib laaj aw tala bii wala sàkku ko bu ko defee nag fa tatakalam da nga wax ala xadril xaajati ca kem aajo ja wala tasiidu te bul dolli ala maa jam tattaru da nga loru ilay jëm ci moom min saalika ca loolee ndax fay na fi sumti naka nekk na ci noppi sitran sutura waraaxatan akub noflaay kamaa xiila naka waxee sax mu ne boo nekkee cib jotaay na nga ne dégg taqoog noppi dara dañ laa laaj buñ la laajee nga tontu kem lañ la laaj te bañ ko weesu te nga suufeel sa kàddu wala boog nga soxlaa laaj booba mën ngaa laaj kem la nga soxla te bul laaj lu ëpp loola la nga xam daal loola la ci yóbbu rek bu ko weesu ndax noppi moom sutura da cee nekk akum noflaay na boo waxul rek kenn du la xamal dara waaye boo waxee rek nit ñi daal di xam sam xem sam xel toll kon nag fekkee sa xam-xam bëriwut wala sam xel guddut da ngay dëkkee noppi bu ko dee yàlla defal lu sutura ba kenn du la xamal dara asumta noppi jawaaban muy tontu in ayita njëm da ngaa tëlee tontu da ngay far def noppi rek muy sa tontu ndax kat rubba xawlin bari xaana wax joo xam ne jawaaboo tontoom fi sukkoot nekk na ci noppi bari xaana wax joo xam ne la koy tontu mooy ne cell rek mooy gën di tontu wa fi hikmat nekk na ci xikam law kaana bu nekkoon alkalaamu wax fiddatan di xaalis la kaana kon mu nekk a sukkootu noppi saxaban di wurus xikma ba dafa wax ne wax lu mu baax baax su fekkoon ne dañ koy misaal ci xaalis noppi da koy gën ndax noppi moom ci wurus lañ koy misaal way saa jaaxale ka njéem réere na la ahadun kenn fa ahari dëddul xanu walif ko wala simi te taqool ak assunta noppi kama xaala naka la waxe allahu yàlla taala kawe na wa ahari dëddul xanil jaahilin walif way réer ña way saa xaata moom njéem wax na ak ñoom al jaahiloona way réer ña xaaloo ñu ne salaaman jàmm Nee na kon bu fekkee nit dafa xamul sa daraja da nga koy dummóoyu rek te ne ceel te jëfandikoo la nga xam moom la alxuraan di wax ne bu fekkee ku la xamul dafa ñëw da nga koy dummóoyu bu waxee yow nga ne ko man de sama kudd jàmm la ràcc kama xaala naka la waxe ashaa'iru waykat ba wala xat amurru xalal la i bi summu nii wa ahifu suma aqul la yaani nii da nga ne waykat ba nee na wala xat amurru léeg-léeg ma romb xaalal la xiimi ci aji bon ja léeg-léeg ma romb waaju bon yesu bu ni mu may saaga waaye man wa añef damay jombloo tontonteeg moom ay saaga su maa xool topp ma wax ne laay xen ni xay na lay jubluwuma de keneen lay waxal te xam naa ne man lay waxal sax waa na sa saa boobu naka saagante wa takaasu ba ak weddente min aq bayil xisaari bokk na ci gën jaa ñaawi jikko yi wa aqbal ahwaali ak gën jaa ñaawi mbir yi waa naka sarata dax ki ni ki bari ree tumiitu day rey alxal ba xol ba fa in arata njeem namm nga antafoo sa nga texe bi ridaa rabbi ci ngërëmul sa boroom fa xalil néewal ab dax ka ree xaala wax na allahu yàlla taxala kawe na fal yedd xakoo nañ ree xalilan lu néew wal yëpp koo kasiiran dañuy jooy lu bari kon nag su fekkee da ngaa bëgg ngërëmul sa boroom na ngay jëfandikoo ndigal li mu waxoon ne nañuy ree lu néew tey jooy lu bari wayentu jaalis njeem da nga jekki xaaleeg man koo xam ne yëkkoon daa nekk enzama di gën a màgg min ka ci yow falaa tadhak bul ree xadaata ba suma lu dul muuñ rek bu ko weesu wa fil kalaami ca wax ja maawoo ànd ak moom laatakun bul nekk mustar silan di aji bayliku bul bayliku rek loola neex nga wax ndax fay noo naka loolu kat lam yeex su ni rafetul ku nekkal saakiran di aji noppi xataa yu xaawi la ba dana sàkku min ka ci yow kalaam wax fa xaatibu na nga wax ak moom isan ca boobee xaddaral maraam kem càkkutéef la boo toogee kilifa daal na nga ne ceel ba ba tey moom moo sàkku ci yow ay wax bu sàkkoo ci ay yow ay wax nag nga wax lu toll ni la nga xam ne loolu la sàkku ci yow te bañ koo weesu fay noo naka loolee al adab mooy teggin ya fas tax mil jëfandikoo bii ci moom fiyaaq yi ci àqam xii nay sin ca boobee wanta bi te yeewul loolu ma la wax daal loolu mooy ay tegg wen jafaaka njëm bécc ngénne la fax tamit na nga yenu mooy na nga supporté Walaa tuwaajihannahoo te rikk bul jàkkaarlook moom bin nasari ca xool ba fii kulli waqtin ci wépp waxtu raamixan mbir mu ngay aji ja bil basari ca xool ba bul def foo toll rekk nekk ci njëam fum xoolee gis nga di ko xool ne ko jàkk rekk bañ a xef loolu bokkul ci teggin yaa nii li mu jublu minal adabi bokk na ca teggin ya alansan yi di aji rafet an laa taddaxaka nga bañ a ree abadan faw bi xaddarati man ci teewaayu koo xam ne woo moom ak baru moo gën a mag min ka ci yow illaa tabassuman ndare muuñ bokk na ci teggin yu rafet yi daal koo xam ne dangaa nekk ku la mag boo mënta ñàkk ree na yem ci muuñ rek waaye bul xaaxtaay wa an laa tastar si la nga bañ a bayliku fil kalaami ci wax ja maa ànd ak moom illaa an yetlu ba ndare bu daa sàkku saalika loolee min ko ci yow fatata kalam kon da nga wax maa ànd ak moom ala xadri ma ci kem la nga xam ne rek talaba sàkku na ko ndax fay noo nag moom al adab mooy teggi ni fi àq yi ci àqam xii ne isin ca boobee mooy itam booy wax ak moom itam bul bayliku lu la neex nga wax ko da ngay nekk ba mu sàkku ci yow wax bu ko dee nga wax lu toll ni lam sàkku ci yow ndax loolu mooy teggin yoo xam ne mooy dox sa diggante ku la mag way saa jëfaaka njéem bécci ngéene na na fax tamit yenul mooy supporteel jëfooto ak bécci ngéenem waxta si da nga lay mooy dog ngant ilay jëm ci moom walaatu waa ji te bul jàmmaarloog moom bi ba sari ki sab xool walaatu kasir te bul baril an na sara xool ilay jëm ci moom fa saalika loolee laysa bi adabin déet muy ay teggin mu ne tam fekkee daf la manqué na nga muñ manqué ga te layal ko ne xam naa rek tey day bis boo xam ne daf cee am xaal xam naa tey daal moom dafa yaramam daal neex loolu lay demee noonu layal ko lay rafet woo xam ne doo ko ca mere te bu def foo toll rek jàkkaarloog moom di foo toll di ko xool fu mu siggee rek yem ci yow nga di ko xool loola bokkul ci ay teggin ci koo xam ne dangaa nekk digganteeg koo xam ne moo la ëpp ay at mu ne soo toogee ci barab ba bëgg a jóg booy jóg na nga ànd akub teey te bul jékki-jékki ne bërit rek jëri leen suuf si mu tuuru ci seen xar kanam ndax loolu wuute naa ko jub wayen xadata njeem àttan nga ko nag laata kun bul nekk saa naw mi di boroomi nelaw bay na sa wi yaxasatin diggante waroomu yeewu fil xaw mi ca nit ñi fay noo naka moom laysa minal aadaabi déet muy bokk ca teggin ya is ngir fiihi nekk na ci moom maa fii la ca nekk minal itaabi ci yeddaa nga mu ne soo ko mënee nag bul nekk diggante nit ñoo xam ne nelawuñ nga tëdd ci seen biir di nelaw ndax loolu bokkut ci teggin ndax yaraa nga ca ja ca nekk ñëpp xam nañ ko yaa nii kon li mu jublu te wal labaaxatu labaaxatu kal xasaaxati ni ñuy binde xasaaxa ñoo bokk xasaaxatu mooy firi ak ñaw moo tax ma ne was nan ci màndaxe ñoo bokk nuñ koy maase ak nuñ koy jànge wa maanaan ak ci maanaa ndax da nga naan labaaxatu ak fataa ak fataa ñetti fataa noonu nga koy binde nga ne xasaaxatu tam yaa ne ñetti maas kay yat lay doon moo tax ma ne was nan ci màndaxe ñoo tolloo nuñ koy jànge wa maanaan ñoo bokk maanaa mu ne kon bokk na ci teggin yu rafet daal nga wattandiku booy jóg jëri suuf si ci xar kanam ñi nga xam dañ faa toog su fekkee da ngaa bëgg a jóg daal da ngay jóg ci teey ak ñaw wala tam raw te bul romb ala wu jooy jullaas ci xar kanam way jekk ñi ba tey booy dox itam bul dàkk mbooloo mu toog nga ñëw ba jege leen jaar ci seen xar kanam ndax loolu bokku ci teggin wa minal adabi bokk na ciy teggin Ay teggin, Nga bañ a fekk ñoo xam ne nelawun ngay nelaw ci seen biir ndax loolu duy teggin ndax man na am ngay nelaw ba aw ngelawal génn te doo ko yëg bu ko defee boo yeewoo nag ñu lay wakkaate te doo xam ne yow la ñuy wax ndax bët mooy takkunu buntu suuf bi bis bu gëmmee rek buntu suuf bi daal di ubbi bu ko defee lay génn doo ko yëg waalam xamal bi anal xirsa ci naka xir taxawiyan ngir dëgërloo li kay tutiya ngir nga topp arrabaa buur ba na nga xam ne nag xiir ci yu ñam ba nga am sa yite jépp ci ñam wi nga ko def loolu day waral gàcca di waral yeraanga fop sa yite jépp sam pëy ak sa biir di sa soxla képp koo xam ne loolu mooy sa soxla mboolem ŋàññ yi dajale nga ko kon daal ñam wi doy na ci loo xam ne dana mën a dëgëral sa ndigg ba nga mën a topp yàlla ndax danañ di wax naan saako bu ca dara nekku du taxaw kon nga def ca lu mën a taxawee rek te bañ koo sol ba mu fees dell wansar wattandikul mina sharahi ci fuqle kulla dahari jépp jamono fay na naka moom fuqle mabda u kulli sharri mooy tàmbalikaay wépp ay na nga wattandiku fuqle mooy doo regg mukk foo gisew ñam rek daal di cee mën a jóo sa loxo ndax loolu ay yépp ci la tàmbalee Yahni la mu jublu anna minal adabi naka bokk na ci teggiin hadamu sharahi ñàkk a fuqle ila tahaami jëm ca ñam wa wa hadamu tahliixil himmati ak ñàkk a aj yitte ja bihi ci ñam wa fa inna saalika naka loolee minad danaa ati bokk na ci ak kees wa moojibaatil masimmati ak way waral aw ŋàññ kon daal lim ci jublu mooy bokk na ci teggiin nga bañ a fuqle sa xel mépp nga def ko ci lekk Bañ a def sa yitte jépp cig lekk, ndax loolu def sa yitte jépp ci lekk cim kées la bokk ak yiy waral aw ŋàññ. Kamaa xaala naka la waxe ashaahiru waykat ba, wa innaka naka yaw mahmaa tuhti foo fi joxe batnaka sa biir su'luhu ak laajam wa farjaka ak sa pëy naalaa ñu am muntahas sammi daytalu ŋàññ ajmahaa mboole seen. Waykat ba daal dafa waxoon ne, su fekkee daal sa biir li mu lay laaj lépp yaa ngi ko koy jox, sam pëy li mu bëgg ci ag moy Yàlla yépp yaa ngi ko koy defal, daytalu ŋàññ am nga ko. Mu ne, Wadbit, takkal, yadaka, sa loxo, laa tukassir, bul baril, abadan, fàww, lahwan, po, bihaa, ci moom, fa innahoo, naka moom, aybun, ayib la, badaa, joj feeñ na. Sa loxo bii tam na nga koy téye. Bul def foo tollu nekk ciy def lu amul njariñ di ci fo ndax loolu ayib la. Walaa tunaawil bul jottli bul jottliku abadan fàww maa loo xam ne lam yahus làqut faayidatan njariñ bihaa ca loxo ba kon tafus kon danga texe bi taqribin cig jegeel loxo bi daal bu ci def loo xam ne amul njariñ boo bëggee jege sa boroom kon dee ci def loo xam ne da lay amal njariñul àddina mbaa njariñul alaaxira yax ni li mu jublu inna minal adabi naka bokk na ci teggin dabtal ya di takk loxo wa tarka taksiiril abasi ak bàyyi baril po bihaa ca loxo ba wa tarka tanaawuli maa ak bàyyi jottaliku loo xam ne laa faayidata di njëriñ fii di nekk ci moom bihaa ca loxo ba ndax fa innahu naka moom yoan bu def na ko ayibal xalaa sawil axlaami ci waroom xel yi waxaasaate lii mimma bokk na ci la nga xam ne xamat mate na bii ci moom albalwaa musiba ma kon daal bokk na ciy teggin nga téye sa loxo bii bañ foo nekk di ci fo ak biñ di ci def loo xam ne amalu la njariñul àddina amalu la njariñul àllaaxira ndax loolu doy na sikk ci boroom xam-xam te musiba yépp ci loolu lay juddoo itam Mu naa man dey bu ma amoon ku may yónni barab sàngam te tuddul saw tur itam nee na nanga ko fajal aajoom joojee te jëmmi Yàlla doŋŋ tax wa laa yarum te bum sàkku min ka ci yaw arimun kenn layaadan dara illaa faaltoo ndare jëf nga ko bi saaka ca loolee tukramu def na la teral mu ne daal lu la waay sant te nga man ko nanga ko daal di def ndax loolu moo lay tax a am teraanga wa laa taqul te bul wax li ahadin ñeel kenn kasabta fen nga aw xulta wala wax nga xayral xàq lu dul dëgg aw axta te wala juum nga aw xayraha wala lu dul yooyu min kuli seen ci lépp lu loo xam ne yuxsitu yux yusqitu dana sànjaloo lépp luy tax a mer rek wala sabiyan donte gone la kaana nekk na ndax foofu moom xalatu njuumte la bu kenn wax daal nga ne ko da ngay fen wala li nga wax du dëgg wala da ngaa juum wala yeneen yu demee noonu yoo xam ne boo ko waxee dana mer doonte kookee ngay waxal sax gone la ndax yooyu yëpp njuumte la te njuumte ab jullit da ko war di wattandiku wayen takallama njeem wax na bi maa ci loo xam ne lam tax la mi xamoo ko fa saddiqu dëggal ko fii ca wax joojee tëkkun kon da nga nekk saa karam di borom teraanga fuxul waxal laxoo ñeel ko lastu déet man muxtaxidan Bu fekkee nit dafa wax nag te wax jam wax amoo cëb xam-xam da nga ko naan wax nga dëgg rek ndax loolu moo lay jox teraanga da nga ah man de jàppewuma ko nii wala boo xamewuma ko noonu wala man ne mbir moom moom umpoon na ma wala waxin yu demee noonu yoo xam ne dana ko bégloo doon wax ju rafet joo xam ne du ko naqaral te du ko lor mu ne waaw it tamalal al lisaana làmmiñ wa xawlal xayri waxu yiw tafus kon da nga texe bii ca yiw wa wa tukk fa te def na la fegal ku la dayrin jépp lor nee na salaam yi na nga ko tamal wax lu baax loolu moo lay tax a am lu baax te mooy tax ñu fegal la jépp lor li xaw li sëy dil waraa ngir waxi sangu mbindeef yi man kaana ku nekk ba addis ba jeex sala yàlla dolli tedd nga xale yi ci moom rabbuhoo boroomam idd maanaa ci saxal ngir li yonante bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ci addis ba ne man kaana yuminu billaahi wal yawmil aaxiri ba mu àgg mu ne yóominu dana gëm billaay ci yàlla wal yóomin ak bis ba dafa ne woon man kaan yóomin billaay wal yóomin laaxiri fal yaqul na wax xayran aw yiw aw li yasmut te mu noppi yax ni li mu jublu anna minal adabi naka bokk na ci teggin alxasanat yi di aji rafet antu diima nga saxal xadaa xaajati man faj aajo yi koo xam ne woo moom ak bëru moo gën a mag min ka ci yow isaa samitoo njéem dégg nga ko yatlu bu mu koy sàkku kaan ni yatlu ba ni ki muy sàkku man koo xam ne yursul dana ko yónni fii haajatin ci aajo wa mi naa bokk na ci teggin yu rafet itam an laa yatlu ba mu bañ a sàkku min ka ci yow ahadun kenn chey an dara illaa faxantoo ndara jëf nga ko wa an laa tàqu la ak nga bañ a wax li ahadin ñeel kenn kasabta fen nga wala du caa génnu xulta wax nga xayra xàqin lu dul dëgg